ilayka waaw mimma sanaa Xaalid maa ngi deñ ci li nga xam ne moom la Xaalid def mooy faat jii digaluma koon mu faat kenn waaw mu yëkkati loxoom kon moo tax sànk wax ni imaam at-Tabari doon wax ci di ko jële ci Seydina Abdullah ibn Umar mooy loolu dëgërul imaam li wér ci Seydina Abdullah ibn Umar sànk imaam al wax na la waaw ci que ni imaam al-Bukhari ci boppam solo na ci al-Adabul Mufrad loo xam ne day dàq wax ji nga xam ne moom la imaam at-Tabari solo jële ci Seydina Abdallah ibn Umar voilà ndax mooy waxu bi ne imaam al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jami' moo ne ra'aytu ibn Umar yad'u 'inda al-Qasim yarfa'u yadayhi hatta yuhaali bihima mankibayhi mooy loolu hadith boobu lii it da doon imaam moom ci boppam nee na gis naa yonent ma lay sa sa muy ñaan est-ce boobu euh, istisqa la woon dañ doon dañ doon la baaw naan la woon dañ doon ñaan yàlla ngir taw yi ñëw loolu la woon non Seydina lañ ñëw ne yonent ma lay sa sa ah Seydina Xaalid mi nga yónni de bi nga ubbee Makka nii ngir mu dem ci waa Banu Jazima faat na gaay am na ñu fa faat de ca la Seydina Abdullah ibn Umar ci boppam ne ba ma ñëwee Seydina moom ci la àndoon ci sariya boobu mu ne Seydina Xaalid ku nekk mu ne la mu jox ñu ay prisonnier après bu ca suba ga mu ne ku nekk euh, nañu faat kii ku nekk ki mu yor na dóor doo xam nee na ma ne ko man dara laa dul faat ak ñi ma àndal kenn lañ dul faat nee biñ demee ci yonent mi alayhi salaatu salaam ñu wax ko ko yonent mi alayhi salaatu salaam yëkkati loxoom ci kaw ñaari loxoom yi di ñaan ne allahumma eebur yàlla waaw di dagaan boromam inni man abra'u ilayka maa ngi deñ maa ngi daw ñëw ci yow bi deñ mimma ci li nga xam ne moo la def sanaa la def Xaalid di Seydina Xaalid ibnul Abu Sulaymaan radiyallahu anhu waaw Imaamul gis nga loolu la ubbee affaire bi door indi dugg ci xadiis yi nag ah léegi nag Imaam ah, al-Haafiz Ibn Hajar yooyu nag la commencé woon doon saraa ak xadiis bi mu ci teg ndax buntu boobu xadiis bi mu indi nga xam ne da koo ca da koo da da koo da koo amal sar waaw ndax boobu xadiis boobu rek la indi ci bunt boobu waaw léegi nag euh, <laughs> Buxaari yi moo yéeme de benn xadiis kese bu jokkaloo la yeneen yi mu'allaq la mooy da ko wax yépp dëgër boo ci nekk moom ci boppam solo na ci kitaabul maghazi ci saxiixam bi al jaami' as nag euh, imaam al al xaafis ibn Hajar loolu la doon solo la doon la doon shara ak xadiis bi nga xam ne moom la eh, la ne la imaam Buxaari après ne qaala ah mu ne qaala Abu Abdillah mooy kan mooy imaam al Buxaari ci boppam moom Abu Abdillah eh, al Buxaari wa qaala al Uwaysi xaddasani mu ne al Uwaysi moo ma nettali mooy kan Abdul Aziz ibn Abdillah moom moo ma al Uwaysi mu ne nettali moom de nee na xaddatani ibn Abi Kasiir Muhammad ibn Jaafar kese mooy ibn Abi Kasiir an Yahya ibn Sa'id mooy al Ansaari sëriñ imaam ñoom Maalik boobu de Yahya ibn Sa'id al Qattaan waaw mi nga xam ne sëriñ ñoom moroom la te sëriñ la ci ñoom imaamu imaam ba na la tudd imaamu moom mu ne wa sharik ah sharika boog de shau ak sharik sharik ma suñu woo gi sharik gisoon nañ ko si sharik gis nañ ay xadisam bu yàggul mais am na xadisam bu siiw bu siiw parce que Sharif ku dëggu mais dafa bari ay ay ay njuumte yi muy def waaw ay njuumte moom ci rijaalu saxiix la bokk euh, mais euh, Sharif am am na xew-xew bu bu bu bu bu bu ci dundu Yonent bi sallallahu alayhi wa boo xam ne moom mii xadis yooyu moom am na bu mu ci càllale boo xam ne moom mii Sharif moo ko nettali. ci moom la jaar kan moo ko fàttaleku hein kan moo ko fàttaleku wala fàtte fa ñu fa ñu wax ko mooy al isra wal mi'raj moom ci boppam moo tax ci xadiisam te lu njuumte gi amoon ci position malaaka ki yonent yi ci yan asamaan lañ ne parce que moom dafa bari lu mu juum moo tax boroom xam-xam yi ne non riwaaya Sharik bi ci Sharik moo juum voilà <laughs> voilà léegi kon Yahya ibn Sa'id wa Sharik ak Sharik ñu ne sami'a Anasan 'an an-nabi rafa'a annahu ko yonent mi alayhi salaam rafa'a yadayhi ala hatta ra'aytu bayaada ibtayhi ñu jëlu ci Sayyidina Anas mu ne yonent mi alayhi salaam de muy nettali di di di toxal nettali ci yonent ma lay sarsam mooy di nettali mbiru yonent ma lay sarsam pas yonent ma lay sarsam moo ne rafa'a yadayhi moom ci boppam mu ne man yëkkati naa samay loxo ba muy gis déedéet mooy Sayyidina Anas mooy nettali ci mbiru yonent ma lay sarsam ne rafa'a kenn moom alayhi salam yëkkati ne ñaari loxo mi hatta ra'aytu ba ni may gisee bayaada ibtayhi ñaari weexaayu ñaari loxo ñaari poqataanam yi léegi nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar en fait ñaar yu muallaq yi ci kaw la doon sara moo tax mu ne wa tamassaka mooy na te jàpp bi xadiisi anas xadiis sayna anas mooy lam yakun an-nabi yarfa yadayhi fi shay'in min du'a illa fi al-istisqa wa huwa sahih mooy xadiis bi nekk sahih imam muslim imam al-Bukhari en fait solo na mais dafa am quelques expressions yi yoo xam ne dañuy changer mais mu ne am nañu mooy nag ci xadiis boobu mooy bi ñu waxoon sànq imaam an-Nawawi doon wax naan il faut rahmatullah alayhi ñu interpréter mooy am na nag ñoo xam ne ci xadiis boobu lañu mooy ngir wax ne kon nag ci loolu rek la ñuy yëkk ci loxo waaw mu ne waaye bon boole nañ leen foog naa liy jarul a waxaat parce que imaam an wax na li muy kii même moom imaam al dane bu dee yëkkati bi bañ gis poqataan bi comme que sax na feneen mooy ne kon façon bi ñu bi mu ko yëkkatee foofu rek mooy ñaar yépp imaam Abu Muusa al gis na poqataan bi fee imaam Anas gis na ko waaye al istisqa ni mu ko yëkkatee foofu moo ginoon a jotale ginoon a ni mu ko yëkkatee bi muy ñaan leneen mais loolu foog naa baax na léegi ñun léegi nañ ñëw nag nga ne ma passe à Ah. ci li nga xamante ne ni mooy xadiis yi imaam an-Nawawi wax eh, imaam al-Buxaari tamit yi daal adabul mufrad téere bu am solo téere bu foofu it moom eh, eh, imaam al tamit def na fa bunt boo xam ne xadiis yooyu la doon indi yi lëeral yëkka ci loxo ci ñaan waaw ab bunt boo xam ne ci lool la léegi léegi nag bon ñu ñëw nag ci li imaam an-Nawawi wax imaam an-Nawawi ci Sharh al-Muhadhab bi Abi Ishaq ash-Shirazi ne woon ahadu a'lami ash-Shafi'iyya sëriñ bu mag la woon ci sëriñ Shafi'iyya yi bekk ñu ci bind ci mutuun yi après nag moom la imaam an-Nawawi doon sharaata àggalewu léegi rahmatullah mu ne faraon far'un fi istihbaabi raf'il yadayni fi du'aa'i xaarija salaati wa bayaani jumlatin min al ahaadiisi al waaridati fiihi mu ne far'un <coughs> lii ab car la fii di leeral fi istihbaabi ci li nga xam ne mooy sopp gu ñu sopp raf'il yadayni yëkkati ñaari loxo fi du'aa'i ci ñaan xaarija salaati en dehors de la prière waaw euh, wa parce que en fait loolu loolu it masala la mooy est-ce que dañuy mën nañu yëkkati loxo ci biir julli loolu insha allah li gën mooy mën naa nekk voilà parce que honnêtement sa sa def na ko mais bon loolu du li nga xam ne euh, amaana beneen yoon ñu traité buñ amaatee loo xam ne lu méngoog loolu la Euh, peut-être bu ñuy gis salaatul istisqa buñ kiiwaadee lool ñu waxaale bon par exemple ci julli farata yi ak yu mel noonu est-ce que mën na ci amam déet mais ñun fii li ñu soxla mooy moom ñaan di ñaan en dehors de julli di ñaan di yëkkati loxo voilà léegi mu ne kon fii ñu ngi ko def ci leeral këne sopp dañoo sopp istihbab bi sopp gi yëkkati ñaari loxo yi ci ñaan en dehors xaarija yi en dehors de la prière des prières wa bayaani jumlatin min al ahadith al waaridati fii ak tamit di leeral am lu bari mbooloo ci hadith yi nga xam ne dañoo rot ci loolu sunna la yëkkati loxo ci ñaan en dehors de la prière mu ne moom imam an-Nawawi kon noonu la tudde loolu loolu intitulé bi intitulé bi noonu la tudde loolu car mu ne i'lam annahu mustahabun lima sanadhkuruhu insha allahu taala an anas an anas radiyallahu taala an waaw ah mu ne xamal ne lii lu ñu sopp la xam nga moo sànq ma ne la xoolal xoolal li mu wax nañ wax li xamal ne loolu de lu ñu soppula la ndax lan ngir li nga xam ne dinañu ko tudd ñun imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi allah bu soob ndeem soob na borom bi subhaanahu wa ta'ala mu kawe mi an anasin premier hadith an anas mu jële ko ci Seydina anas radiyallahu anhu mooy kon premier hadith bu mu indi buy wane ne loolu kii la mooy hadith Seydina anas nga ne xam naa mooy hadith bi mu wax sànk rek mu ne la déedéet ah mooy bi mu wax sànk dañ naan la mooy ne euh, même xew-xew bi la da ngay gis ne mooy Seyna Anas foofu la ko gisee mooy du du in mooy du xadis bale ni mu ko waxee noonu la waxe fii xam nga fee dane moom anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yarfa'u fi shay'in min du'a'ihi laa yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa bi Seyna Anas dane anna nabiyya sallallahu alayhi wa mu nekk ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ñaan buur yàlla ngir mu may leen taw wa rafa'a yadayhi mu yëkkati loxoom yo muy ñaan wa maa fi samaa'i qaza'a ha fa saara saxaabun amsaalal jibaali amsaalal jibaali summa lam yanzil min minbari xatta ra'aytul matara yataxaadaru min lixyatihi Allah mu ne rawaahu al wa Muslim mu ne xadis bu njëkk bi muttafaqun alayhi la imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhi daal dina koy solo mu ne moom Seydina Anas kon première luy wane nga ne mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa def du'a ul istisqa dafa ñaan ngir taw mu yëkkati ñaari loxoom yi nee na bi muy yëkkati loxoom bi muy ñaan asamaan si benn niir new fa woon benn nuage newu fa woon. mais dafa jekki bi muy ñaan mu gis nuages yi di di di ñëw mel ni ay montagne di jóge fu nekk bari waaw donc nuages yi boo xool léeg-léeg ni ñuy formé woo ak ay gaaw comme noonu nag mel ni montagne ci ngandaay nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam wàccul minbaram bi lu dul ne maa ngi gis ndox mi di toq ci sikki mu yonent mi aleyhi salaatu salaam tellement. taw bi bi muy ñaan après taw bi dafa gaaw ñëw bari bari te seen jàkka yi amul woon toiture ah, comme ñun laa ilaha illallah gars yi nga xam ne saa yi jàkk jamul toiture moom gars yi duñ fa jullee léegi daanaka surtout jamonoy tàngoor sa kaw naa eh, li imaam kii doon wax eh, xabaabum nal moo doon wax lool radiyallahu anhu xarra ramda dañoo dem doon doon doon doon jàmbat yonent ma lay saa saam tàngooru xeer yu saw yi nga xam ne bu ñuy julli moom lañuy ñuy sujjóot ci lañuy ñuy sujjóot tàngooru ñuy tàng xam ngeen xiyaas ay cinquante degré ay ka do yow nga war a julli jël sa jëbi dëpp ko foo xam ne amul toiture ñu wax ko yonent ma lay saa saam ngir di ko jàmbat nee na bàyyiwul xel suñu jàmbat googu ndax diine dafa am coono te te julli dafa féete kaw lu dul moom waaw tàngoor wi nag du tax ñu ne leen léegi kon di leen julli seen kër yi bokk na ci li nga xam ne daanaka moom ñi naan julli farata kii julli mbooloo farata la dañ naan la loolu bokk na ci suñu dalil yi parce que bu dul woon loolu ñeel saxaaba mos duñ jàmbat ci n'importe quoi mooy bu ñëwee ba koy jàmbat mooy mbir mi tar na metti na bu ñëwee ba koy jàmbat di ko wax yonent bi alei satu ndax tàngooru seen jëy xeer yu sew yi ñu koy dëpp malgré ça dégluwul seen jàmbat mooy joxu ci suite bàyyiwu ko xel mooy lii mooy defalu leen liñ bëgg mooy waxu leen ngeen ngeen ciy teg dara déet ñu julli continuer di julli noonu waaw bu dee loolu la mos kon kay mooy koy loolu day wane ne julli si mbooloo yi farata la waaw léegi mooy waxu wax loolu mooy loolu c'est ci seen dalil yi la bokk voilà nekkuñu di nootal ak naan lii wa gën a dëgër mooy dama ne lii day wane ñoom ci bokk na seen dalil yi wane ne lii nii day wane ne farata la parce que bu doon farata man ne leen ne kon léegi dee leen xool fu ker ne ku nekk nga julli fa nga ne léegi mu ne kon gisuma yeneen time alay salaam mooy kon jàkkaan ji noonu loona ah. jumaay Medina jee noonu la de bu tawoon day taa gis nga laylatul xadri boobu bële yeneen tubaab saa saam doon wax naan gis na boppam mu sujjóot ci ban te boobu Seydina Abu Sa'id al-Khudri nee na ba mu ko compter mooy ci début wu dix jours yu mujj yi la waaw ci impair yi léegi euh, kii ñu ne kon benn mu ne xadiis bii nii daanaka laata muy wàcc minbar bi taw bi wàcc na ba lex yi tooy xepp ak taw bi Allah mu ne war a wayaahu bi maanaahu an anas min turuqin kasiira waaw mu ne te imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi soloo nañu ba léegi ci yoon yu baree baree bari jël ko Seydina Anas buy nettali bii bokk nag mooy comme ni ñu wax sànq maa ra'aytu rasulallah ma kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yarfa'u yadayhi fii shay'in min du'a illa fil istisqa waaw mu ne wa fi riwaayatil Buxaari li fa fi riwaayatin lil Buxaari imaam boroom Sharhul Muhaddab imaam an-Nawawi ci al Majmuu' mu ne kon mu ne te imaam al solo na ci riwaaya ba benn version boo xam ne riwaaya boo xam ne imaam al Buxaari moo ko solo mu ne fa rafa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa yad'u wa rafa'a an-naasu aydihim ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yad'una famaa xarajnaa min al-masjidi hattaa mutirnaa fa manaazilunaa bi matarin hattaa kaanat al-jum'atu al-uxraa Allah wa dhakara tamaam al-hadiis mu ne beneen version imaam al Buxaari bi rahmatullah ba léegi ci sayyidina Anas dane yonent mi loxoom keroog muy ñaan ci salaatul istisqa di ñaan yàlla tawal leen subhaanahu wa taala muy mu yëkkati loxoom di ñaan wa rafa'a an-naasu nit ñi yëkkati ànd ak moom sallallahu alayhi wa seeni loxo ñoom di ñaan ñoom it mu ne fama mooy di wax amin ci jaanut yonent mi alayhi salaatu salaam eh, famaa xaraj naa minal masjidi nee génn ñu jàkka ji lu dul ne taw na taw bi bari naa mu ne nag famaa zil lu ma wax fa manaa zilu fa famaa fa xatta mutir naa famaa zil naa bi matarin xatta kaanatil jumaa al woon parce que en fait hadis bi af kaw kaw moo jógee na le ñëw fekk yonent bi sallallahu bi xutba mu ne ko ah, ilaa halakatil maashiya ak lam ko wax dafa ñëw taxaw ca fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam di xutba mu ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam jur ji yàqu na jur ji alku nañu lépp suñu lépp ndax ndax décor bi aay waay waay ñaanal ni buur yàlla mu tawal yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di ñaan léegi nag gis nga mu ñaan vendredi boobu fekk da doon xutba ci minbar bi yéen say naanas nee dafa taw ininterrompu di taw ba vendredi di ñëwaat allahu akbar hatta kaanat al-jumu'atu al ba beneen àjjuma bi nga xam ne moo ci tegu après mu continuer li nga xam ne wa zakara mu tudd tamaam alxadiis yi li matal xadiis bi wax naa la sànq début bi benn waaye mu ñëw fekk ko muy xutba mu wax ko laaj ko léegi continuation bi loolu amaana bés di <laughs> ñëw ci siira bi buñ amee loo bu buñ ko bu ñu koy gis ñu gisaale sax salaatul istisqa nu muy demee mu ne wa sabata imaam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullah alayhi fil majmu' no way fil majmu' foogoon ne minhaj la wa sabata raf'u al-yadayni fil istisqa' an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min riwaayati jamaatin min as-sahaaba ghayra Anas wa sayati bayaanu insha Allahu ta'ala mu ne te sax na yëkkati ñaari loxo yonent bi alayhi salaatu salaam ci ñaan taw ci yeneen saxaaba yoo xam ne yu baree bari la dinañ ñëw leeral loolu insha allah mooy ci sharaa bu àggee ci buntu yi nga xam ne wax salaatu istisqa mais moom fii li ko fi intéressé mooy wan ne yëkkati loxo en door de julli mën naa nekk moo tax gis nga intitulé buntu bi ah fi istihbaabi raf'il yadayni fi du'a xaarija salaa waaw bële mooy ci minbar la taxaw di xutba waa ji ñëw wax ko mooy mu taxaw ñaan waaw ñaan noonu loolu mooy mooy dafa ñaan taw léegi mu ne am ñëw na lool dina ci ñëw dina leeral lool léegi yow ba léegi nga ne ma ba léegi yow lii nga bi nii dàqul ak ñi nga xam ne dañ ne loolu kenn du ko def lu dul istisqa bal dañ leen a gën a ñu ne la nag baax na nag nañ leen parce que lii nañ jàll nag dañuy lim li Imaam An-Nawawi wax nañ jàll nag ci leneen mu ne waa nabi an-Nahdi an Sulaymaan an Salmaan al-Faarisi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi annahu qaala inna allaha xayiyun karimun saxiyun ida rafa'a ar-rajulu yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran xaa'ibatayn rawaahu abu daawud wa qaala xadiisun xasan mu ne deuxième luy wanne yow bu dee nag ma ne bàyyil xadiis sayyidina anas bi bu ko ci boole parce que istisqa la man la kon baax na premier abu usmaan an-nahdi al-muxadram fekkoon na dundu yonent mi alayhi salaatu salaam julli loon mais ma su jotu koo gis eh, rahmatullah alayhi bokk na ñuy ñooy mooy taabiin yi ñuy ñëw ci gën màgg ñi nga xam ne dañu fekke comme ñoom bu sanaabuhi dañu fekke yonent mi alayhi salaatu salaam jotuñu koo gis waaw am na kuñ ci gisoon keroog ki nga xam ne moom lañ dugaloon ci taal bi abu sayna abu al idris al xawlaani ak ñoom abu muslim al xawlaani yoom ñooñu radiyallahu ta'ala ak ñoom uwais al qarni rahmatullah ala al jami mu ne eh, abu usman moo nag moo jële ci seydina salman al farisi gisoon nañ tar jamal ca ñëw medina eh, gàddaay ga salman al baaxis ki doon wër dëgg di wër fu le perse seydina salman salmanu minna alal bayt la yeneen ma lay saar saam waxoon salman de ci ñun la bokk ñun waa alal bayt <laughs> allahu akbar mu ne muy jële ci yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ko buur yàlla dafa nekk koo xam ne e, e, ak teddaayam teddaang ak li nga xam ne e, mbaax buur yàlla de hayyun dafa nekk koo xam ne ku tabe la ku ta ku ku ku ku ku ku tar ak ak ak teraanga la mooy teraangaam dafa jéggi dayu saxiyun ku nekk ku tabee tabee tabe moom borom bi subhaanahu wa taala ba nag nit du yëkkati loxoom ah ida rafa'a nit du yëkkati ay loxoom di ko ñaan ah allahumma mooy xam ngeen ñaan quoi mooy di ñaan ay soxlaam mu dal di delloo ñaari loxo yi bañ le delloo leen du ci def dara mooy delloo leen al sifrul yadayni mooy yow ñu delloo la say dara du ci ne sa loxo yi waaw moo tax bu nit di kii comme waaju yalwaane woon di tàllal loxo yi amul dara di tàllal ko benn nit mu delloo ko faalewu ko kii mu indiwaat loxo yi dara newu ci loolu mooy sufrul yaday ni mooy xaaliyal yaday ni nga xam ne loxo yi dara newu ci ndax dañ koo delloo yi mu ne nag buur yàlla nag ah déet buur yàlla nag <coughs> wuute wuute noonu waaw waaw moom dafa nekk koo xamante ne nii euh, <coughs> am na liñ naan bon loolu mooy li ñu naan inna allaha la yastahi min al yàlla amul kersa ci dëgg tekkiwul ne loolu kersa xam nga kersa ni ñu ko xamee ci lii mooy loolu lool la tutashabbah bul dafa koo xam ne dañ naan am na kersa di nekk ku tedd nekk koo xam ne ku tabe la e, nit tàllal ay loxoom di ko ñaan mu delloo leen te du leen may dara ñaari loxoom yooyu waaw ma ana dalil nii ida rafa'a ar-rajulu yadayhi bu nit ki tàllalee yëkkati ay loxoom jëme ci moom an yaruddahuma mu delloo leen sifran xaa'ibatayni ñu ko tus duñu am dara kon kay loolu mooy <laughs> loolu kay mooy ida amul tënkul ko fenn mooy xaarija salaati tamit loolu surtout sax mu ne loolu xadiis boobu rawaahu soloo na ko abu al imaam abu daawud ma sijistaani rahmatullah alayhim mu ne la bu baax bu baax mu ne anas radiyallahu taala anhu fi qissati alqura alladina qutilu waaw <coughs> beneen xadiis boo xam ne yow nag <coughs> lii laa bëggoon wax sànq parce que accès buñ ci woon këne Seydina Anas li imaam an-Nawawi wax li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax sànq ne loolu liñ ci jublu xam nga imaam an-Nawawi wax na lu mel noonu sharhul minhaj sahih imaam Muslim këne moom li mu ci bëgg a wax mooy dafa baalaxa dafa jégg dayo li Seydina Anas wax lool mooy ni mu ko yëkkatee fii yëkkatiwu ko feneen waaye gis nañ ne yëkkati na ko feneen sauf que imaam al-Hafiz Ibn Hajar tamit li mu wax lool jar na cee boole mooy këne même bu dee ne moo tax mu ne wala yu'akkir te bu mu nëx-nëxal nit ki le fait ñu ne ci sax hadith imaam Abu Musa al-Ash'ari bi yëkkati na ñaari loxom bañ gis poqataan Seyna Anas ne moom yëkkatiwul mu gisul yonent mi alayhi salaam yëkkati ñaari loxoom ci ñaan lu dul ci kii ba mu gis moom ci boppam yon Seyna Anas bin Maalik radiyallahu ba ni nga xam ne yëkkatiwul fenn fenn ay loxoom lu dul ci e, istisqa hatta yura bayaadu ibtay ba ni ñuy gise yëkkati ko parce que Seyna Anas waxul ne masu koo yëkkati dane moom masu koo gis mu yëgati ko ba ni ñuy gisee poqataan yi loxo ñaari poqataan yi lu weexaayu ñaari poqataan yi Seydina Imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne lool nag bum la bum la nëx-nëxal entre fële Imaam Abu Muusa al-Ash'ari tudd na ko fii tudd na ko Seydina Anas tudd na ni gis nañ poqataan yi mu ne sauf que dafa ginay kawe ci istisqa bu Seydina Anas ko fële lool kese la mais Seydina Anas dàqul ne masuñu koo gis masula koo gis feneen moo tax ñi ci dégge wax jooju ko loolu mooy ne seen déggin boobu dafa des mu ne ndax lan Seyna Anas ci boppam moo ne mooy mooy lan qisatul qurra ña nga xam ne ñooy jàngkatu alquran yoo yële nga xam ne moom la yóbbu du la yónni woon xibala najj yaa ngi fàttale boobu ca mulaa <laughs> mulaa'ibul asinna <laughs> loolu yàgg na Ah, ba ba mu ñëwee naan yonent bi alayhi salaatu salaam mais tey nga fekk mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu koy proposer diine bi moom d'accord dugg ci l'islam nee ne ko mais gis naa ne nag waa bi boo leen fa yónni woon boo fa yónni woon kii boo leen fa yónni woon saxaaba yi dinañ ko kii euh, boo leen yónni woon foofule ñu woo leen ci diine dinañu dinañu dinañu dugg ci l'islam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah man euh, man daal ragal damay ragal waa Najd daal wóoluwuma leen ak sama saxaaba yi damay ragal ñu faat leen mu convaincre yonent ma lay sarsam ba mu dem ba mu yóbbu leen soixante-dix yoo yële ndoo benn nijaayu Seydina Anas waaw benn nijaayu Seydina Anas ndax frère la woon ci yaay Ummu Sulaym muy euh, kii euh, nan mim nu oh maa ngi fàtt tur bi mu ne gaa yi fàtt leen xadiis boobu nag lay nettali fi mu ne wa an anas radiyallahu anhu jëli nañ ci seydna anas hein radiyallahu anhu fi qissati alqurra alladina qutilu annahu qaala ci nettali qurra yi nga xam ne dañ leen a faatoon annahu qaala que ne nee na laqad ra'aytu rasulallah gis naa yonente bi alayhi salaatu wa salaam daw yàlla li sallallahu alayhi wasallam kaana mu ne laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam kama salla al-ghadaata rafa'a yadayhi yad'u alayhim ya'ni ala alladhina qataluuhum Seydina Anas mu ne gis naa yonent bi alayhi salaatu wa salaam sallal ghadaa comme ni mu jullee tisbaar waaw wala suba suba mu ngi yëkkati ñaari loxoom yi yad'u alayhim di ñaan ci seen kaw di leen ñaan yàlla yaani ala alladhina qataluhum di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo leen faat waaw loolu nga ne loolu ci julli la ma ne la waaw mu ne rawaahul Bayhaqi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi muy indi dañuy cité li mu wax rawaahu al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi moo ko solo bi isnaadin saxiixin xasan waaw ci sanad boo xam ne bu wér la bu baax la mu ne waqat sabaqata lii jàlloon na mooy bi muy indi ci wàllu yëkkati loxo ci julli mu ne wa an Aïsha ci qunut wa an Aïsha jële na ci beneen xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha fi xadiisihaa at-tawiil fi xuruuji nabi sallallahu alayhi wa sallam fil layli ilal baqi' li du'aa li ahli al-baqi' wal istighfar lahum annaha qaalat qaalat mu ne e mu ne leneen luy wane ne ñaan ci en dehors de julli même boo ma nee bee julli loolu moo tax mu ne la waqat sabaxa jàll na ndax bi muy wax ci wàllu xunóot mu ne la beneen xadiisa ngi boo xam ne day dëgëral loolu boo xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha lañ ko jëlee xadiisam bu gudd boobu ci génn gi nga xam ne moom la yeneen ma lay saar saam génnoon ci guddi di dem Baqiya ngir lan ngir ñaanal leen li du'a li ahli Baqiya ngir ñaanal waa Baqiya al muy almeeru Medina yi wal istighfaari lahum ak di leen ñaanal njéggal seen borom ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ suul foofu la ñoom lañ fa denc Sayyidatu Aisha nee na xadiis bu gudd la mooy ba mu kiiwee rek yonent ma saa saam tëdd dafa tëdd dafa ñëw tëdd eh, mu se mu tëdd ak sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ne guddeem guddi yonent ma lay saar toog toog tëdd tëdd tëdd tëdd mu jekki am ku ko woo mu jóg dem ndeke Seydina Jibril alayhi salaam moo ko moom la doon waxal yëgal ko ne ko sa boroom moo la digal nga dem ñaanal waa Baqiya ñee almeer yi te ñaanal leen jéggal léegi nag mu ñëw tëdd tuuti ngir xool ndax pour assuré wu ko ne Sayyidatu Aïcha nelaw na radiyallahu anha mu mu tëdd tuuti xaar tuuti ba foog ne nelaw na nag ndeke Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha da doon def semblant mooy <laughs> mooy nelawul woon mais da moom comme que tamit dafa newoon koo xam ne dafa fiiroon en plus <laughs> da doon ragal yée ba ab yonent bi aleyhi salaam saa yi day dem ci ci yeneen soxnaam yi wala kenn ci ñoom mu mel ni kuy nelaw yonent bi aleyhi salaatu salaam jekki jël dàll yi génn Sayyidat Aisha nee na dafa génn rek ma topp ko mais di ko topp nee na ma koy topp muy dem ba dem dugg ci almeer yi ma waaw nee mu dugg taxaw taxaw taxaw di ñaan di ñaan yëkkati loxo léegi rek xaalis boobu lay wax nii muy yëkkati loxoom di yëkkati loxoom di yëkkati loxoom di ñaan di leen ñaanal di leen ñaan jéggal di leen ñaanal jéggal après bi mu paree di tourner bi muy pare nag rek ma daw <laughs> nee na ma daw léegi yonent saa saam gis na ma ci kanam yam na doon gis ci kanam mu ngi gaaw di ko ut si mais affaire bi mu ngi gën a daw nee na mo nee bi mu agsee léegi ma gaaw nag jiitu ko ci ci lal bi rek tëdd ci néeg bi dugg tëdd yonent saa salaam daal di dugg si. bi mu agsee jël loxoom teg sama dënn gis mooy poumon yi li muy battre dënn bi mu xam ne kon kii la woon <laughs> <laughs> mu ne ko yow la woon <laughs> yow la kon yaa ne woon sama kanam ni may ñëw moo xadis mo xadis boobu nag la ko la lay nettali nii mu ne loolu waana Aïsata moo tax mu ne fii xurujihi nabi sallallahu alayhi wa sallam fil fil layli Allah mooy noonu dundu Yonent bi alayhi salaam daal Allahu akbar mu ne fii fil layli ilal baqi ki génn gam génnoon ca guddi ga di dem Baqiul Gharqad ngir ñaanal waa almeer yoo yële nañ fa denc ak di leen ñaanal jéggal mu ne sayyidatu Aisha ne atal baqi'a ken yonent bi alayhi salaam dafa dikkal foofu fa qaama fa ataala al qiyaama thumma rafa'a yadayhi thalaatha marrat thumma inharafa waaw léegi mu ne ba mu dikkalee ba mu ñëwee ca almeere ah mu ne fa qaama dafa taxaw fa ataala al qiyaama daldi yàggal taxaw bi waaw nee na taxaw na lu yàgg summa ginnaaw gi rafa'a mu yëkkati yi ñaari loxo yi salaasa marraat ñetti yoon mu taxaw taxaw bu yàgg summa rafa'a yi ginnaaw gi mu yëkkati loxoom yi moom sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw agsee ci almeer yi ñetti yoon mu yëkkati loxoom di ñaan waaw mu taxaw lu yàgg summa rafa'a yadayhi salaasa marat da ko xawoon na sori nag barke da ko doon topp di ko di ko surveiller nee na summa ginnaaw gi xarafa mu daal di dem waaw léegi euh, léegi nag mooy li ma la wax sànq bi muy dem. bi mu tourné di dem mu gis ab ab benn silhouette ca ka benn kii lu lu yëngatu ca kanam yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam gaaw saa bu gaawee affaire bi gaaw Sayyid rek Sayyidat Aisha moo doon daw <laughs> ba ni muy duggee ci dugg dugg dugg ci néeg bi nag bi mu agsee teg loxoom ci dënn bi yëg ne mu ne ko moo tax dëkk mu ne mu puus ma ci dënn après ne ma ah kon yow la après mu ne ma léegi nag ci la ko doon nettali ne ko in jibril alayhi fa qaala inna rabbaka azza wa jalla ya'muruka an ta'ti ahla an ta'tiya ahla al-baqi'i wa tastaghfira lahum mu ne rawaahu muslim te xadiisu imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an ko solo léegi mooy da doon après muy wax Sayyidatuna Aisha lan moo tax mu dem ci almeer noonu ci guddi gi nii ba may topp <laughs> mooy mu ne ko Sayyidina Jibril moo ma dikkal loolu it baax na boo def jëkkër ji bu defee dara loo xam ne peut-être man na tax boo bon daw si foog ne bon kii mu leeral ko lan moo tax mu def lii loolu voilà <laughs> ngir euh, couper <laughs> yeneen mais moom sax gis na gis nga ni kii ci almeeri la demoon léegi nag mu ne ko Seydina Jibril alayhi salaam moo ma dikkal ne ma sa boroom moo la digal ne la ngir nga dem dikkal waa Baqiya nga ñaanal leen ah wa tastaghfira lahum ah nga dikkal leen ñaanal leen jéggal loolu imaam muslim moo ko soloo ne waan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jële na beneen xadiis buy wane ne yëkkati loxo ci ñaan mooy cosaan ji mu ne waan Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar al-Khalifa ath-thani radiyallahu anhu annahu qaala lamma kaana yawmu Badr <laughs> keroog Badar nadara lii gisoon nañ ko nadara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-mushrikiin wa hum alf wa asxaabuhu salaasa mi'a wa tis'a ashara rajula fastaqbala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam alqiblata thumma madda yadayhi fa ja'ala yahtifu bi rabbihi yaqulu allahumma anjiz li ma wa'adtani allahumma aati ma wa'adtani fama zaala yahtifu bi rabbihi maddan yadayhi hatta saqata ridaa'uhu an mankibayhi sallallahu alayhi wa sallam mu ne rawaahu muslim imaam an-Nawawi ba léegi ci Sharh al-Muhadhab bu imaam ash-Shirazi di al-Majmu' mu ne leneen luy wane ne yëkkati loxo en dehors de prière sunna la ci ñaan mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu keroog bésu Badar yon gis na yonent ma yonent ma dafa xool ci jëmi ci mushrikuuna yi kuffaaru Quraysh yi nee na mu gis leen ñu nekk wahum alf ñu nekk mil waa mushrikuuna Quraysh nekk mil mu ne saxaabaa mi nekk trois cents lan dix ay góor yii nag leeraloon nañ affaire yi duñ ci taxawaat fastaqbala nabiyullah gisoon nañ ghazwatu Badr yonent bi alei satu selaam nee mu jublu qibla bi ah al qiblata mu daldi jublu qibla bi summa madda mu tàllal yadayhi ñaari loxo bi fa ja'ala yahtifu di woo boroomam waaw waaw di ko ñaan di ko woo yëkkati baatam ci ñaan gi koy ñaan waaw naan allahumma ay buur yàlla am gis lii maa wa'adtani defal ma li nga xam ne moom nga ma digaloon waaw allahumma buur yàlla aati maa wa'adtani indil li nga xam ne moom nga ma digoon ci ngañaay fama zaala nee na Seydina Omar nee na dañul moom alayhi salaatu di ñaan boroomam ci loolu maddan yadayhi yëkkati loxoom yi tallal leen hatta saqata ridaahu an mankibayhi ba li nga xam ne mooy kaalaam yi newoon ci mbaggam yi di wadd loolu imaam muslim soloo na ko lool après Seydina Abu Bakar daal di ñëw téye ko ne ko nag doy na ne ko doy na nag sa boroom dégg na li ngay ñaan voilà loolu gisoon nañ ko kon lii est ci julli la woon ah lii ci julli la woon waaw beneen kon mu ne waan ibnu Umar mu ne waan ibnu Umar jële na ci Seydina Abdallah beneen xadiis ibnu Umar muy doom ji nag bële Seydina Umar la woon bii nag doom ji Seydina Abdallah ibnu Umar mu ne am na wu moom de moom loolu jële ci moom mu ne da doon am na wu kaana yarmil jamra sama xasaya da doon sànni jamara jamaratul aqabaat mooy fële ca Mina ak ah, mooy ay yaamu yi nga xam ne dañuy sànni jamra yi ci aj yi waaw nee na muy sànni euh, euh, sabaat set ci xeer yooyu sew yooyu yu kabbiru juróom-ñaari xeer yooyu muy sànni jamara neena mu sànni juróom-ñaar waaw yukabbiru ala asli kulli xasaab mu sànni bu nekk daal di allahu akbar loolu loolu it gisoon nañ ko ci zaarul xujaaj thumma yataqaddamu hatta yastaqbila fa yaqumu mustaqbila al-qibla fa yaqumu tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi nee bu ko defee mu jublu xibla bi bu sànnee set yooyu ba pare bu ci nekk allahu akbar ba mu jeex bu kiiwee mu daal di jóg moom Seydina Abdullah ibn Umar mooy dafa taxawoon jublu qibla bi. taxaw taxaw bu yàgg wa yan aw di ñaan wa yarfa'u yadayhi di yëkkati loxoom ni léegi summa yarmil wusta après mu sànni al wusta après mu def loolu hmm? mu def lu mel noonu après mu sànni beneen jamara bi après mu daal di def la même chose def loolu ñaan ñaan bu gudd yëkkati loxoom yi jublu kaaba gi di ñaan ne hakkadaa bi mu paree fa yaqulu mu naan ay ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu moom imaam al euh, ibnu Umar mu ne naka nii laa gis yonent mi alayhi salaam di def loolu julli la woon ah julli te lii bokk na liy dàq le fait que moom que ne moom imaam Abdullah ibnu Umar <laughs> mooy wax ji amoon sànq te ñu débuté woon daal di koy solo kon ni Seydina Abdullah ibn moom yi gis ci moom yuy dàq wax jooju kon bari naa voilà mu ne lii laa nii naka nii laa gis yonent ma lay saar di def léegi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ba léegi ci al-Majmu' liy wane ne jul di yëkkati loxo ci ñaan en dehors de julli loolu dañ koo sopp sunnaa yonent ma lay saar-salaam parce que hakadha ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaf'alu imaam eh, eh, Ibnu Umar bu ko waxee lii laa gis yonent ma ne saa saam di ko def mu ne rawaahul Buxaari yu loolu imaam al moo ko solo mu ne waan na radiyallahu anhu ah mu ne Seydina Anas leneen luy wane ne mooy xadiisam bële manoo ko jàpp ci kaw noonu waaw mooy lii que ne dafa li mu gën yëkkatee ci sisqa keroog li mu ko gis dafa gën kawe mais tekkiwul ne que kenn du ñaan du yëkkati loxoom feneen lu dul ci sisqa voilà. mu ne waan anasin jële nañ sayna anas radiyallahu anhu mu ne sabaxa lii gisoon nañ ko mooy alhamdulilah daanaka li ñuy gis nii yépp loolu moo tax bokk na siira bi da mayaale en plus mooy xadiis yi ngay gis nga xam ci yan circonstance la xewe woon voilà bii xaybar la te gisoon nañu ko ñu nit mu ne sabaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaybara bukratan waqad xaraju bil masaahi fa rafa'a allahu akbar xaribat xaybar rawahu al fi aaxiri alaamaati nubuwwa min saxiixihi mu ne wa an anas jëlaleen seydina anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog xaybar dafa génn waaw dafa xëyu njëlu waa xaybar mooy njël fekk ko fa waaw léegi nag ñoom biñ génnee ci suba nga génn di liggéey yor seen seen seen seen seen seen yi ñuy baye illeer yéeg pikk yéeg yooyu noonu dab dab dabaay dàbba yi da mooy daba lan la tudd ci sax euh, daba euh, mooy si xam naa ni ma ko dama gunge di utiliser boobu waaw en tout cas ñaaru euh, gopp yeeg la ñuy gase suuf yi di ko kii ndax gopp yi point yu ñuy façon réew yi ñi nga xam ne seen kii comme seen suuf yi dafa nekk kekk ñoom du ñu yore gopp dañuy jël daba dabba dóor mooy day jiqi suuf si waaw dañuy wëlbati suuf si léegi ñu yor seen yooyu di xëy ñoom juif yi génn di dem seen tool yi nee na ñu gis yonent ma saa saam te lañ ko gisawoon naan <laughs> muhammadun wal xamiis <laughs> muhammadun wallah muhammadun wal xamiis oh ko gisee ñu tiit tasaaroo nag ci mbedd yi kii Seydina muhammad la wallah war nañ ko yàlla war nañ ko ci yàlla muhammadun wal xamiis Seydina Muhammad a ngi ak armeem bi <laughs> waaw foofu nag mu ne yonent mi alayhi bi mu leen gisee gaa yi gis ko dafa yëkkati loxoom yi naanu allahu akbar waaw waxoon nañ la loolu mooy sunnaam lu neex allahu akbar lu yéeme ci côté graw yeneen lu yéeme yu saayire allahu akbar comme <laughs> ij'al lana zaatu anwa zaata anwa kama lahum zaatu anwa defal ñu garab goo xam ne la ñuy jaamu comme ñoom ni ñu ko amee mu ne allahu akbar fii bi mu gisee xéewal gi gaa yi fi gis ko tiit mu ne allahu akbar xaribat xaybar xaybar xaybar daal dinay ràpp ñolo imaamul Buxaari soloo na ko ci fin wa alaamatu nubuwwa ci saxiixam mu ne beneen xadiis buy wone ne ñaan en dehors de prière yëkkati loxo loolu noonu ma ne loolu dafa nekk loo xam ne sunna yonent bi alayhi salaam mu ne wa Abi Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhu lamma bara lii nii gisoon nañ ko mooy xadiis bi ñu gis bi ñu di xam nga tuddoon nañ ko ne am na ci benn riwaay dana Xaybar mais du Xaybar li gën a dëgër mooy fii la gazaatu Awtaas te boobu mooy e, aba amir ala jayshi ba'atha aba amir e, ila jayshi awtaas ba mu fa demee yonent bi alei salaatu mooy ñu gis di après après Hunayn bi gaa yi dawee foofu mu yónni ko Abu Amir bi muy génn àddina dane ko ñaan dane Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ñaanal ma yonent bi alei salaatu nee ko mu ñaanal mu njéggal Seyna Abu Muusa nee na ma dikkal yonent mi aleyhi salaatu salaam ak fa mu ko fekkee gis nañ façon ba fa mu tëddoon ak ni nga xam ne trace yi mu def ci yaram bi nee mu laaj ndox fa daa bi maa in fa tawadda thumma rafa'a yadayhi mu yëkkati loxoom yi nee na ba man abu di ñaan naan allahumma ighfir li abdika li ubayd abi aamir nee ba mu yëkkati loxoom yi naan buur yàlla yàlla na nga jéggal sa jaam si abu amir nee na mu yëkkati loxo mi ba ni may gise weexaayu poqataan yi allahu akbar mu ne allahumma ij'alhu yawmal qiyaama fawqa kathiir min xalqika min annaas allahumma yàlla nga def abu amir mii ah bés nga def ko ci kaw mu féete kaw ñu bari ci sa mbindeef yi ci nit ñi waaw imaam Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari nee na fa qultu wali astaghfir wali fastaghfir waay waay pour man it yonent ma lay saab saab ñaanal ma jéggal ma ne allahumma ighfir li Abdillahi ibn Qays dhanbahu wadxilhu yawmal qiyaamati mudxalan kariiman muttafaqun alayhi la de mu ne allahumma kon buur yàlla ighfir jéggalal waay li Abdillahi ibn Qays Abdullah ibn Qays mi dhanbahu bakkaaram wadxilhu taal na nga ko dugal yawmal qiyaamati bés pénc ma mudxalan duguwaay kariman bu tedd tedd tedd loolu rawaahul Buxaari wa Muslim Shaykhaani solo nañu comme niñ ko gise woon moo fi indi sax ci ghazwatu Awtaas mu ne beneen xadiis buy wane ne ñaan ci en dehors de julli di yëkkati loxo loolu fu loolu sunna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam la mu ne wa an abi hurayra mu ngoog saydna abu hurayra xaafidu saxaaba ngoog wa an abi hurayra aktharu man rawal xadiis an mu ëppale lu mu solo xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne an abi wa an abi hurayra imaam an-nawawi ba léegi ci sharhul min sharhul muha muhadab bu imaam ash-shirazi di al-majmu' mu ne wa an abi hurayra mu ñu jële seen abu hurayra radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhakara rajulan yutilu safara ash'asa ash'asa axbara yamuddu yadayhi ila samaa'i ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lahu wa qad ghudiya bil haram rawahu muslim mooy xadiis bu siiw boobu rek mooy mu ne jëlee nañ ci Seydina Abu Hurayra yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba buur yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey waaw te li mu digal yonent yi alayhi salaatu salaam ci lekk lu teey ah li liggéey lu baax tey lekk lu teey loolu la digal jaamami ah jullit ñi way ngëm yàlla yi ci loolu ci la doon tudde wa zakara la mu tudd exemple benn nit boo xam ne yu tiiru safara dafa guddal mooy sa mooy dafa nekk voyage bu gudd un long voyage ndeysaan achanca mu ngi pënd poussière axbara poussière na achanca daal di jaxasoo bopp bi karaw bi woo boo ko gis xam ne kii moom ci tukki bu metti la nekk du yamuddu yi mu ngay yëkkati ñaari loxoom yi ila samaa yi ko ci asamaan kon lii lan la est-ce que loolu da doon julli non yaqulu moo naan yaa rabb yaa rabb di ñaan bi tudd ci turu borom bi yaa rabb voilà waxoon nañ nag moo tax borom xam-xam ne la masanaa dañ naan hadis bi teggi ni ñaan yépp de cee waaye suuf ko benn problème moo am mooy xutbu raxa li Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu di wax loolu noonu la waa ji waaw mooy axe central lépp jaamu yàlla gi moo tax ay yow liggéey bi noo ko yow noo ko ame rek baax na yow l'essentiel mooy na fa nga koy dugal rek loolu du dëgg ku la wax loolu du dëgg waaw fa koy amee d'abord ak fa nga koy dugal waaw bokk na ci laaj yi lay laaj bu nee cëpp bala ngaa teg sa tànk yow qiyaam comme niñ ko tudde woon keroog voilà mu naan yaa rab yaa rab waaye wa mat'amuhu li muy consommer xaraam dafa xaraam li muy lekk wa mashrabuhu xaram li muy wa mashrabuhu te li muy naan xaram lépp xaram mooy li muy dunde dafa xaram activité professionnel li muy xëy liggéey léegi bu dee dafa xaram mooy salaire ba mu cay jógee dafa xaram léegi li muy lekk course yi muy def ak lépp tuutee xaram même ndox mi muy fay sax waa Lyonnaise des Eaux ak gaawee wala waa SONES ak ñooñu lépp xaram parce que ndox moomu li nga koy faye ndeke lu xaram la allahu akbar fa anna yustajaabu la li daalika ku mel nii lan la ko buur yàlla di nangu rek li li fii lan lañ ci soxla yamuddu yadayhi ila sama mu yëkkati loxoom yi ci da doon ñaan yëkkati loxoom yi jëmale ci asamaan mu ne rawaahu solo na ko imaam muslim imaam muslim mu ne beneen xadiis buy wane ne ñaan en dehors julli di yëgati loxo sunnaay yonent bi alayhi salaam te mooy cosaan li de wa an Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abul Abbaas huwa Abul Abbaas mooy Seydina comme kii la yor euh, dàkkantal bi ñu koy tudd léegi voilà kii saxaaba bi dàkkantal bu mel noonu la Euh, muy Abul Abbaas Sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi Abul Abbaas radiyallahu anhu anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhahaba ila bani Amr ibn Awf li yusliha baynahum fa haanat as-salaat fa jaa'a al-mu'adhdhinu ila Abi Bakr radiyallahu anhu fa qaala atusalli bin-naas fa uqiim fa qaala na'am qaala fa sallaa bihim Abu Bakr radiyallahu anhu fa jaa'a Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wan-naasu fi as-salaati fa takhallasa hatta waqafa fi safi fa safiqa annaas wa kaana Abu Bakr radiyallahu anhu laa yaltafitu faltafata Abu Bakr radiyallahu anhu fa ashara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an uthbut makaanaka fa rafa'a Abu Bakr radiyallahu anhu yadayhi fa hamida Allah ta'ala ala ma amarahu bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min dhalika rawahu al-Bukhari wa Muslim mu ne beneen xadis buy wane ne yëkkati loxo ci ñaar mais bii nag mën naa la ci biir julli la mën na la may naa la ko waaye comme que dañuy citer li imaam an-Nawawi di wax nañ ko citer mu ne Seydina Sahl ibn Sa'd Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhuma mu ne yonent bi saa saam dafa demoon euh, ci waa Banu Amr ibn Awf Médine la quartier mu ne Médine mais dafa xaw a excentrique quoi dafa xaw a gén nekk ci faubourg dafa sori fii jàkkaan ji fi yonent bi saa saam dëkkoon mu demoon fa ngir parce que dañoo amoon problème mu leen di yëngal waaw gis nga lii la. doo toog kilifa am problème am nga toog naan sama yoon newu ci wala bon son son majeurs qu'ils règlent leur problème non non yonent ma lay saaf saaf waxul gaa yi il sont majeurs ay saxaaba la ñuy mag mais bañ amee problème seen diggante dafa dem di leen ngir ñëwénal seen diggante defar seen relation fa bay bayna li yusliha baynahum ngir euh, rafetal ak seen diggante léegi nag ba mu demee fa xaanati sola entre temps ba mu demee nag julli jot fa jaa al muazzinu Seydina Bilal la radiyallahu anhu Seydina Bilal bi mu noddee eh, bon ñu xool toog toog toog kenn gisul yonent bi sallallahu eh, eh, waxtu julli wi jot na moom mu ñëw ci Seydina Abu Bakar allahu akbar mais saxaaba yépp xamoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi bu fi newul man kan moo fi Abu Bakar moo tax yonent bi sallallahu alayhi ci boppam loolu la waxoon ndaw si ñëw di wax ndaw si naan ko naan ko boo boo boo fa euh, boo ñëwee di ma fekk mu ne ko bu ma la fi fekkul nag waaw ndaw si na ko waaw fekk am lu bon loolu taxu mu naan ko ma la nag mu ne ko boo ma fi fekkul di fi fekk Abu Bakar radiyallahu anhu loolu bokk na ci liy wane ne yonent sallallahu alayhi wasallam même bu dul dafa wax lu leer ne naa Abu Bakar mooy nekk xalifa sama ginnaaw june def na lu bari wax na lu bari te wane na lu bari luy wane ne moom après moom moo war a nekk xalifa waaw moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko xamoon bu ñuy kii di dem gisoon nañ ci tarjama Seydina Omar li Seydina Ali doon wax naan ñaata yoon laa dégg bi génnee àddina yonent ma lay saab saab naan dhahabtu ana wa Abu Bakr wa Omar xarajtu ana wa Abu Bakr wa Omar qultu ana wa abu bakr wa umar seydna ali radiyallahu bi muy def seede yu rëy yooyu seydna abu umar bi mu àddina mu naan ko ñaata yoon laa dégg yonent mi aleyhi salaatu naan génn naa man ak abu bakr ak umar radiyallahu anhuma dem naa man ak abu bakr man yonent saa abu bakr ak umar radiyallahu anhuma wax naa man ak abu bakr ak umar mooy ba gis loolu noonu mooy loolu noonu même Seydina Ali ci boppam la xam na ne ginnaaw yonent ma le saam Seydina Abu Bakar a fi ne se ginnaaw Seydina Abu Bakar Seydina Omar a ci tegu moom ci boppam xamoon na waaw moo tax juhaal yi vingt-et-unième siècle les gaa yi mel noonu mina shi'ati ñu xamul dara ñi gaa yooyu ñoom ñoo nekk fii taxawaalu waaye mbir mi leer na bu yàgg baleen ñuy taxawaalu fal yu tax way way nañ nañ continuer ci si yooyu léegi mu ne Euh, mu ñëw dikkal ko noddukat bi ne sey Seyna Abu Bakar ne ko atusalli binnaas ne ko est ce que doo jiite nit ñi ma taxawal mooy ma iqaam fa qaala naam Seyna Abu Bakar ne waaw qaala fa salla bihim Abu Bakar léegi Seyna Abu Bakar commencé di julli di leen jiite nee bi mu commencé di jiite nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam agsi léegi mu fraye chemin ba agsi ci sàppe bi mooy mooy dafa ñëw ba ci sàppe bi mu taxaw comme ñépp léegi nag nit ñi nit ñi nit ñi di def si Seyna Abu Bakar ngir eh yeneen saa salum ñëw na yow <laughs> mooy <laughs> mooy yow eh saa salum ñëw na mu agsi na kon mooy yow yow retiré wul moom mu taxaw ci kanam. léegi euh, Seyna Aboubacar te mu ne bu Seyna Aboubacar nag bu doon julli nag moom doonu loon geestu <laughs> nee na nag faltafata bi mu gisee nag affaire yi insister gars yi insister di def ay signes muy dégg moom mu ngi jiite te lool euh, bon du julli nekkul woon euh, julli kii la woon tàkkusaan léegi comme que gars yee ngi def noonu di def noonu di di kii affaire bi mu insister mu xam ne boo am na lu xew le fait que ñi muy jiite saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ngi def signe boobu ba léegi léegi nag comme ko doon woon tourné mais bon exceptionnellement mu geestu tuuti mu xool bi mu geestoo gis yonent saa salaam ci biir sàppe bi léegi bi mu ko gisee noonu yonent saa salaam def ko signe ne ko desal sa place mooy waxul de waaw <laughs> fa ashara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam an asbit makanak def ko signe comme si ne ko taxawal foofu mooy bul bul bouger continuer ñu Seydina Abu Bakar daal di kontaan sant yàlla alaama amaro bi rasulullah ci kaw li koy nent ma lay saar saam digal ne ko loolu après eh, mu yëkkati ñaari loxoom nag ci biir di di ñaan yëkkati loxoom ngir kontaan sant yàlla ci ci biir julli ji ci li ko yonent na salm ne ko taxawal foofu mais malgré tout dafa dafa reculer après ah <laughs> moo tax yonent na salm après dana ko euh, dana ko mais lan moo tax yow euh, lu tax Abu Bakar bi ma la nee kiiwal continuer julli ji nga nga nga nga nga malgré nga nga ne da reculer pour man ma jiite mu ne ko laa yan baghi ibn Abi Quhafa an yuqaddima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa yan baghi warul warul boppam bi laa yanbaghi li Abi Bakr non libni Abi Quhafa doomu Abi Quhafa nekk sax mu tudd turam boppam Allahu akbar lii nag lii xam nga ne wute nag fausse modestie wu ñun ñu doon wax keroog wal iyaazu billahi wolof yi ñu sénégalais yi mu ne parce que warul doomu Abi Quhafa ji di jiitu yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax dafa bañ yonent salaatu salaam moo mujj continuer jële jiite nit ñi voilà loolu bokk na bon peut-être dinañ agsi ci masala yooyu dinañ ko gis insha bu ñuy gis <laughs> masalatul imaama waaw aweeru jiit mooy jiite ak masala buñ naan la nit koo xam ne imaam boo xam ne ñi muy jiitee ko njëkk a wax allahu akbar loolu <laughs> te seen julli du yàqu mooy ñoo ko njëkk juddu xam nga la ñoo ko njëkk dugg ci julli ji xam nga innamaa ju'ala al imaamu li yutamma bi imaam dañ ko fee teg comme yonent mi alayhi salaatu salaam wax ngir ñu ñu nekk la ñoo xam ne dañuy suivre li ñuy def fa idaa rafa'a wa idaa kabbara fa kabbiru bu ne allahu akbar defee allah waaw ainsi de suite li wax loolu mooy léegi ñu ne la yow imaam eh, julli ñoo xam ne moo tax ay genre cax la yu boroom xam-xam yi di cax pour xool yeewuteeg ak tamit xóotaayu dégg-déggu ak tamit yërndu ak gis gëstoo taalibe yi naan leen xamante ne nii kii ki ki jiite ñi muy jiite ñoo ko njëkk dugg ci julli ji est-ce que julli joo dina baaxam déet <laughs> yooyu insha allah nañ ci ñëw ah, gis nga exemple bi fii Seydina Rasulullah alayhi salaatu wassalaam léegi kon nga ne ma lii ci biir julli la ne na la waaw may nañ la boobu <coughs> mu ne moom imaam al-Buxaari non imaam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha qaalat ah, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yad'u raafi'an yadayhi yaqulu innamaa ana basharun falaa tu'aaqibnii ayyumaa rajulin minal mu'miniina adaytu waw shatamtuhu falaa tu'aaqibnii fiihi mu ne eh, wa an Aysa jële nañ sayyidatu Aysa radiyallahu anha annahaa qaalat nee na gis naa ra'aytu nabiyya man de gis naa yonent mi alayhi salaatu salaam yad'uu muy ñaan raafi'an yadayhi yëkkati ñaari loxoom yi yaquulu naan innamaa ana bashar naan boroom bi innamaa dëgg dëgg ana man rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bashar mbindeef laa de waaye wax nañ la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam basharun laysa kal bashar loolu ñépp xam nañ ko jarul sax di préciser keneen ndaw yonent mi salaam mbindeef la waaye yamul ni mbindeef yi ah waawe ah ñi ci des ñépp amul kenn ku mel ni moom lam yabdu mithlul mustafa muhammadi waaw ah. sirran wa jahran fil baraya samadi voilà ci lam yabdu siñ bi loolu la doon buur yàlla moo nam ko ku mel ni moom masu fee jaar du fi ñëw te ku mel ni moom dootu fi ñëw allahu akbar sabata anna rabbuna lam yaridi mislan lahu fa mislahu laa lam yaati laa yaati voilà aw kama qaala <laughs> ci lam yabdu mislu mustafa muhammad sirran wa jaran fil bara ya samadee maddalana alislaam wal kufra maha wa bin nasihati li kullin waaw ba mu jeex loolu la sëñ bi doon wax kon mooy bu nee man innama ana bashar bu nee man nii bashar laa boo seeka man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bashar ah. moo tax wa mablaghul ilmi fii annahu basharun kii di mu tudde di <coughs> burda bi waaw loolu man maa Busayri xam moom kese loolu <coughs> wa annahu xayru xalqillahi kullihim <coughs> allahu mu ne kon inna ma man ana man de basharun mbindeef la ah fala tu'aqibni yàlla na nag bu ma mooy aqaba ah, mooy conséquence su mooy boo defee daal conséquence la ci am waaw bul ma conséquence al noonu lañ ko mën a waxe mënuñoo wax leneen ayyuma rajulin bépp góor boo xam ne minal na ci jullit ñi parce que ci xàqu yonent bi alayhi salaam kenn bu wax exactement lii bu roon par exemple ku dul jullit la wala lool aqaba xam nañ limité aqaba waaw buñ nee gars yi ba ñu moye yàlla aqaba hum yéeféri lool xam nañ limité mais fii dañ naan bu ñu conséquence al yàlla na bu ma conséquence al ayyama ayyuma rajulin minal mu'minin bépp góor ci jullit ñi way ngëm yàlla yi boo xam ne man rasulullahi aadaytuhu lii gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjaba sayna Muawiya ah waaw xadiis yooyu sayyidina muslim dajale woon foofu ci bunt boobu yaa ngi fàttaloon ayyuma bépp góor boo xam ne ci woy ngëm yi woy ngëm yi mi ne aadaytuhu bu ma lor aw shatamtuhu wala boog mooy ma wax ko loo xam ne ma ŋàññ ko falaato tu'aqib nii bu ma conséquence al fii ci loola la mooy doo na mu def lool mu nekk yërmande ngir kooku ak njéggal ala yawm al qiyaama mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu anhu affaire bi de dama ko bëggoon a jeexal mais suñu waxtu yi da dafa jot euh, kon xam naa xoola dañuy yem ni insha allah parce que on est obligé quoi parce que il est l'heure il faut ñu dem daayira quoi